a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu wa sallama alal mab'uusi rahmatan lil aalamiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'd fayaquulul imaamul haafizu abu zakariyaa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 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبا فأعجبته لطيبها فقال law i'tazaltu an-naasa faqamtu fi haadha ash-sha'b walan naf'ala hattaa asta'dina rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fadakara dhaalika lirasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala laa taf'al fa inna muqaama ahadikum fi sabiilillahi afdalu min salaatihi fi baytihi sab'iina aaman alaa tuhibbuuna an yaghfira allahu lakum wa yudxilakumul janna ughzuu fi sabiilillahi man qaatala fi sabiilillahi fuwaqa naaqatin wajabat lahul janna rawaahu tirmidi rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan walfuwaaq maa bayna alxalbatayn kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah di ñu andil ba léegi chapitre bi nekk ba léegi ci baabu fadlil jihaad ci kitaabul jihaad muy chapitre bu njëkk bi buntu bu njëkk bi. di garab gu njëkk ji toolu nit ñi sell ñi ci wàllu jihaad radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim waaw dañ tàmbaleeg lay muy chapitre deux cent trente quatre euh, walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadith mille deux cent quatre vingt seize mu ne woon wa an Mu'aaz radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaatala fi sabiilillahi min rajulin muslim fawqa naaqa wajabat lahu al-janna tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mil deux cent quatre-vingt-dix-sept fay ñu ngi jege mille trois cent yi de <laughs> hein ah waaw hein amal yaakaar rek <laughs> ah waaw yaar ah, ki yàlla la wax ah mille huit cent quatre-vingt-seize ci la yi di jeexe mille huit cent quatre-vingt-seize ñu ngi ci mille trois cent quatre-vingt-seize hein muy ñaataa ñu dese ah mille deux cent quatre-vingts non quatre-vingt-dix-sept lañ nekk tey quatre-vingt-seize mooy bi weesu ah ba lii mooy euh, ñaata mille deux cent deux cent trois cent quatre cent cinq cent six cent sept cent huit cent presque hmm, six cent hadis wallahi alhamdu wal minna mooy six cent waxu yeneen tibale saa salaam xoola ko noonu waay yenn yu ñu jotoon a gis yenn yu ñu yu bees ah walillah alhamdu wal wute na ba ñemee ay hadis numéro huit sawaay boobu moom comprendre naa ngay xaw a découragé mais léegi nag ma sha allah walillah alhamdu wal kon hadis mille deux cent quatre vingt dix mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu al-Hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala neena marra romb na rajulun benn góor min ashaabi rasulillah ci saxaabaay ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi shi'bin ci aw xur woo xam day nekk ci diggante montagne yi foo xam ne day am am ndox ah soo xam ne fu ñu mën a di alhamdulillah sàmmeek tamit ci ndox di ci nangam mu ne woo xam ne fiihi uyaynatun min ma azba mu am benn oasis waaye gis endroit boo xam ne bu paradisiaque lañ koy wax <laughs> xam nga àjjana xam nga suuf si min jinaanil ardiya ah. waaw suuf si àjjana la mais sauf que àjjana bële da koo gën a mag waaw mais bii moo ëpp ay ay affaires yu fi am yoo xamante ne ndax fii dangay ngay gis contradictoire yi bële nag moo gën a mat waaw ak wàññeeku wàññeeku amuf mais suuf si mooy bari na yu fi am waaye defe naa mat comme ni nga xam ne noonu lay mate ca jannatul ma'wa waaye borom bi dëkkalewul jaamam yi lu dul ci ay àjjana waaw ba mu génnee suñu maam àjjana it fi mu ko indi du sawara la ko indi waaye xeetu àjjana la waaw waaw waaye bële da koo gën a mat sauf que ajjana la joo xam ne fii da nga fi mën a fi am ay coono moo tax mën a ko ngal la waaye da nga fexe ak sa soxna si ba bu leen fi ibliisu mu yées mi daal di leen génn fii de waaw fa tashqa bu ko defee yow yaay sonn bu boobaa de aadam <laughs> waaw boo boo koy def bàyyi mu mu mu nax leen wala di nga may ko nopp ah boo fi génnee di nga di nga am njaartulaj ju ay coono ne hmm? waaw kon nag loolu moo tax euh, euh, loolu nañ ci bàyyi xel que ne suuf si borom bi defal nañu ci ay xéewal waaye nag bokkul ak fële voilà àjjana bële nga xam ne fa la maam aadama ne woon ak àddina bañ jëm bokkuñu ak suuf si faqulnaa yaa aadamu inna haadaa aduwwun laka wa lizawjika falaa yuxrijannakumaa minal jannati fatashqaa voilà te la mu wax àjjana boobu lool moom moom mooy am fii neel amul foofu inna laka allaa tajuu'a fiihaa wa laa ta'raa wa annaka la tadma'u fiha wala tadha loolu nag fii nag suuf si moom beneen mbir la moom bii moom <laughs> ajjanaay kër këri la waaw kon euh, mu romb kon waa ji kenn ci sahaaba yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa romb benn xur woo xamante ne waay wu paradis yàq waay ah fii de moom am ndox si oasis si Allahu akbar ah nga xam ne ndox yi di fa dajaloo ci suuf si rafet lool waaye pare calme ah mu am ndox fiihi uyaynatun uyayna mooy aski bu ndaw mooy oasis ndox moo xam ne taxu ko bari taxu koo yaatu waaye faj naay soxlaay ñi ka fa ne min ma in azba ndox la moo xam ne nag mu tëm tëmita neex waaw ndax man nga gis ndox moo xam ne neexul ah waaw nga ñam ko e lii c'est salé dafa wala safu dara wala nangam ak kii boobu daa am daal benn gu wala benn xet boobu nag bu neex la fa ajabatu léegi nag ah loolu nag daal di koy yéem mooy mu bëgg fa qaala mu ne waay waay law i'tazaltu an-nas wa ah, man bu ma ber woon ci nit ñi bàyyi nit ñi fañ ne fa aqamtu fi hadha ash-shi'b ma ñëw man dëkk ci xur yii fii nii waaye nag mu ne waaw walan afala waaye nag ma ci def dara ci lii ma wax xatta lu dul astazina ma dem ñaani ndigal laaj rasulallahi ndawal yàlla la saa salaam ba xam ndax dina ma ko permettre dina ma ci jox ndigal mu ñëw fa zakara zalika li rasulillah sallallahu alayhi mu ñëw tuddal mbir moomee li ko yim ak la mu gis ak li mu xalaat ne est-ce que du beru nit ñi ñëw fii rek toog di jaamu yàlla fii ah mu wax ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama bi ma ko waxee nag ah fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa saa ne ko laa tafaal bul def li nga bëgg li nga ne moom est-ce que def lool bu ko def fa inna muqaama ahadikum xamal ne taxawaayu kenn ci yéen fi sabilillahi ci yoonu yàlla dem ngir xare ngir boroomam tabaraka wa ta'ala loolu def hmm, taxaw fa nekk fa sax fa ci yoonu yàlla afdalu moo gën min salaatihi fii bayti moo gën julli gu muy julli ci këram sab'ina aman bu desoon këram doon julli juróom ñaar fukki at ah juróom ñaar fukki at ki taxaw ci yoonu yàlla te wisoon nañ fu waaqa naaqa bi mu ngi ñëw lu toll ni jë jamono ja ngay ratteb gëléem taxaw di di def pause ngir rattaat ko ñu lay ubbee sa loxo yi ci ci ci ci weenu gëléem gi xëcc muy euh, soow mi wàcc après nga taxawaat ah diggante boobu ku ko def lool moo gën le waaj yi waaw moo gën ki nga xam ne dafa dugg mooy taxaw ci yoonu yàlla nekk fa moo gën kuy julli ci këram sab'ina ama soixante-dix ans ala yeneen saa san tekki nag ala tuhibbuuna waay waay ndax xanaa bëggu ngeen an yaghfira allahu lakum borom bi daal di leen jéggal wa yudxilakumul janna pare dugal leen aljana ab laaj la waaw xam na ni ñoom ñëpp bëgg loolu mu ne urzu fi sabilillah bu ngeen bëggee loolu borom bi jég jéggal leen ba pare dugal leen aljana mooy xare leen ci yoonu yàlla man qaatala fi sabilillah mu ne képp koo xam ne mu joxe règle générale képp koo xam ne xare na fi sabilillah ci yoonu yàlla fuwaaqa naaqa lu tolloog li ñu la wax léegi eh, eh, diggante bi nga rattee di Euh, puus ngir rattaat loolu wala bi ngay ubbee li nga xamante ne mooy sa loxo comme booy ratt noonu ak jamono ji nga koy ñëbaate hmm? loolu daal ah bi ngay ubbee sa loxo tiim weenu gëléem gi ngay watt teg leket gi ci suuf wala bool bi ubbi sa loxo da ngay ubbi sa loxo jàpp ween wi ratt bàyyi bàyyiwaat ubbiwaat mooy jamono jooju di ngay ubbee ak bi ngay jàppaat jamono lu toll noonu kese ci gàttaay dalaa bëgg wax lu mu néew néew néew waaw même bu dee tierce la bu nit bi faa passé ci toolu xare moo ëpp doole li nga xamante ni mooy lool waaw mooy képp nag ku xare ci yoonu yàlla lu toll noonu ci tuuti waaye wajabat lahul janna ko aljana war na ci moom boroom bi nga xam ne dara waru ko moo ko waralul eh? mu ne xadis bi rawahu soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadisun xadis la xasan bu baax mu ne wal fuwaq fii waxoon na ko mais gam gisoon nañ ko xadis bi ñu jógoon waaye xadis ay naa Muaaz bi man qaatala fi sabilillah min rajulin muslim fuwaaqa naaqa wajabat lahu al-janna foofu tekkiwu koon waaye fii mu ne wal fuwaaqu ma bayna al-halbatayni fuwaaq kàddu googu mooy diggante ñaari ratt boo rattee sotti dara di yëkkatiwaat jëlaat sa loxo di rattaat loolu mooy diggante yoolu waaw ndax da ratt après nga def pause may tamit bu dee am na doom gi koy nàmp moom gëléem gi mu nàmp waaw après nga jëlaat voilà kon nag léegi laaj bu njëkk bi kon hadis baa ngi noonu al imaamu laaj bu premier jàngat mooy est ce que moom dong ko solo ñu la la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal eh, jiitu woon na ko ci sinon ñoom ñaar kese ko solo al imam Abu Isa mu ngi ko abwaabu fadaa'ilil jihaad an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu al ghadwi war rawaah fi sabiilillah eh? hadis foofu lañ gisoon eh, hadis ibn Abbaas ghadwatun fi sabiilillah wa rawha xayrun mina dunya wa ma fiha ci buntu bii la moo jiitu woon hadis bi mu ne haddathana Ubayd ibn Asbat ibn Muhammad al-Qurashi al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-imam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne suñu sëriñ di Ubayd ibn Asbat ibn Muhammad ah, al-Qurashi muy ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Maysara al-Qurashi mawlahum al-Hamadani Abu Muhammad al-Kufi yu génn àddina la 250 rahmatullahi alayhi moo leen nettali saduq la borom Taqrib at-Tahdhib wax na ku dëggu woon la muy a imam al-Hafiz Ibn Hajar qala rahimahullah mu ne qaala mu ne moom Ubayd a na haddathana abi mu ne sama baay moo nekk muy Ubayd ibn Asbat kon mooy kan Asbat ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khalid ibn Maysara Abu Muhammad rahimahullah moom mu ngi génn àddina la 199 am na 200 rahmatullahi alayhi an Hisham ibn Sa'd an Hisham ibn Sa'd mu jëloon ko ci Hisham ibn Sa'd al-Madani Abu Abbad ñi na Abu Sa'id al-Qurashi mawlahum rahimahullahu ta'ala moom mu ngi génn àddina nag fi nga xamante ne mooy diggante am nañu ne njàlbeenu xilaafa al-Mahdi am ñu ne la cent soixante am ñu ne la cent cinquante neuf wallahu ta'ala a'lam rahmatullahi alayhi an ibn Hisham ibn Sa'd an Sa'id ibn Abi Hilal mu jëloon ko Sa'id ibn Abi Hilal al-Laythi Abul Ala al-Misri rahimahullah génn àdduna la 133 wuute yu rëy ci am nag am ñu ne 135 am ñu ne 139 am ñu ne 149 ah am nga 133 ba 149 moom mooy rëy na génn <laughs> àdduna la 70 rahimahullahu ta'ala rahimahullahu an ibni abi Dhubaab moo ko jëlee ku ñu naan ibni abi Dhubaab di Abdallah ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Sa'd ibn abi Dhubaab gis nga maamam ju sori dañ koy dàkkantele ad-Dawsi al-Madani rahimahullahu ta'ala kañ la gën a addina kañ la génn addina gisuma ko siqala imam al-Hafiz rahimahullahu ta'ala an abi Hurayrata moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra di al-Hafiz moom itam ad-Dawsi ah, moom comme euh, Abdurrahman bi mooy ci waa Daws lañ bokkoon muy al-Hafidu Dawsi yu euh, al-Yamani yu euh, ëpp lu mu solo ci hadis Yonent mi alayhi salaam génnaa bi la cinquante neuf am nag ay wuute am na ñoo xam dañ ne cinquante sept ñii ne cinquante huit waaye insha allah cinquante neuf mooy li gën a dëgg radiyallahu anhu qaala marra rajulun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam après mu tudd bi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu ak an-Nawawi indi fii ca suuf nag mu imam at-Tirmidhi hada hadithun hasan mu ne lii hadith la boo xam ne bu baax la kon hadith bii nii lañu al imam indil di wax ci fadlul jihad alhamdulillah fi sabilillah ngëneel li nga xam ne moo nekk ci jihad euh, lëkkaaleem kon ak suñu bunt bi noonu ma ko tuddee mooy li ci yonente bi alayhi salaam mooy kii saxaaba bi lan la naroon lan la bëggoon wéet di jaamu yàlla foo xamante ne nii gisoon nañ baabul la yaa ngi koy fàttale ko waaye bunt bi doon wax ci ngëneel li nekk ci wéet ak lii jaamu yàlla yi ci yonent bay saa saa waxoon dellul foofee di nga ci am lu gën a yaatu ah loolu la def ngir di jaamu yàlla foo xamante ne dans un endroit vraiment calme paisible daal di alhamdulilah mooy tandaku uh, nit ñi daal di beru nit ñi waaye yeneen tubaab yi saa ne ko bul def lool xamal ko lenn lu tax lenn wa xamalu ko lépp li tax mu ne ko bul def waaye mu wax ko loo xamante ne loolu rek tax na mu bañ def loolu fa mu ne ko laa tafaal fa inna muqaama ahadikum fi sabilillahi afdalu min salaatihi fi baytihi sab'iina aaman ndax taxawaay sax gi nit ñi sax ak nekk ci yoonu yàlla képp moo gën fuuf koo xam ne da doon julli ci këram soixante-dix ans mooy li mu bëgg a def ak mbaax a ngi fi wéet googu mu wax sinon doon wax afdal waaw te lii mooy même ñi nga xam ne sax berwuñu mais nekk ci dëkk bi waaye defuñu lool nekk seen kër soixante-dix ans di julli ki fekk fekk benn jataay benn taxawaayam ci toolu xare ko kopp doole moo ko gën fa moo ko ay daraja fa yàlla waaw soixante-dix ans yaa ngi imaginer waaw ñun nga am na soixante-dix ans gars boo ko amee ñu jàpp ne ta fa une belle vie voilà parce que amaaru ummati <laughs> xeetu yeneen trois cent diggante soixante soixante-dix ans yooyu la voilà loolu te kooku mooy génne dañ loolu kenn génnewu ci soixante-dix ans génnewuñ ci temps bi ngay inconscient ah. bi nga xam ne majeur go non ci la bi ngay nekk gone ñu mën a la lépp lool ci la ci soixante-dix ans yi kii nag imagine koo xam ne ba mu tàmbalee di jaamu yàlla soixante-dix ans nekk mukallaf di jaamu yàlla soixante-dix ans bu ko defee di julli këram di julli këram lañ la wax di naafile di julli këram ki fiancé ci toolu xare benn taxawaay kese moo ko ëpp doole moo ko gën waaw loolu rek mooy lëkkaalee bunt bi di wane ngëneelu kon jihaad beneen yeneen tubaab yi saa saam teg ci alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu ndax bëggu ngeen borom bi tabaaraka wa taala jéggal leen ba pare wa yudxilakumul na ñoo xam ne ci na kon ba pare bi bi ñu wax mel ni laaj boobu laata ñuy tontu ndax xam na seen tontu mu ne leen urzu fi sabilillah xare leen fi yoonu yàlla waaw beneen gëneel mu xamal ñu ne ndekete kon xare ci tooru yàlla day waral borom bi jéggal la say bàkkaar suturaal la waaye dugal la aljana waaw boo dëggalee lillaahi moo tax fii sabilillahi day waral njéggalu yàlla day waral borom bi dugal la aljana lool ñaareel moo indi beneen man qaatala fi sabilillahi fuwaaqa naaq wajabat lahu aljannat loolu nag ñu ci yàgg gisoon nañ ko xadiis yi naa moo bi ñu génnoon taxawoon nañ ci bu baax képp leneen ngëneel buy wane lëkkaale bu bunt bi ak ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci jihaad képp ku xare ci yoonu yàlla lu tolloog fi nit ki ratte di may beneen di may doomos giléem ci daal di nàmp mu ñëwaat loolu ak tamit wala fi muy ubbee fi muy tax tooge tiim gàtt bi di ko rat bu ubbee loxo yi jàpp rët xëcc ak bàyyiwaat yëkkati kii ubbiwaat laata muy téewaat ñëbaat xëccaat di diggante boobu di muy tuuti tuuti lu toll noonu ku ko def ci toolu xare kooku war na borom bi dara warul moo ko war lool aljana allah beneen gëneel waaw kon lii lépp di wane gëneel yi nga xam ne konen ñoo nekk kon ci jihaad al jihaad fi sabili mooy di ci yàlla waaw di jihaad yàlla waaw kon nag loolu lu amaam solo la loolu di wane ngëneel li nga xamante ne nii moo ci nekk moo nekk quand même euh, ci euh, lu mel nii hmm? ah. loolu kon ginnaaw buñ gisee loolu muy lëkkaaleem walillahi alhamdu wal minna léegi nag sauf que xadiis bi am na yeneen jàngat mooy euh, que lii nga xam ne moom la Seydina Abu Hurayra di nettali ne benn waaye loolu dañ ciy xam ne mooy l'essentiel ci mbir yi nekkul tout le temps ñuy xam tur yi parce que bu doon ñu xam tur yi daa important tout le temps kon doon na tudd du ko mu xamul la voilà voilà te pourtant ñu mel noonu mamal dañ naan ah man de lam akif xalaas mi kii mun a rajulun man dajuma ban nit la waaye l'essentiel mooy la bëggoon xam nañ ko ak information ya am nañu ko lool rek doy waaw te loolu mooy njàngalem diine soxlawuñ tout le temps ñuy tudd turi waaw alquran ni muy bari bari bari bari benn turu saxaaba ci lu Seydina Zayd ibn Haarisa waaw waaw Seydina Zayd ibn Haarisa kese la ci turam nekk waaye kàccoori Quraysh bari bari bari bari bari Abu Lahab kese la ci turam nekk waaw Abu Lahab kese tabbat yadaa Abi Lahab falammaa qadaa Zaydun voilà ñaar yooyu kese mooy kon tout le temps tudd tur yi du li nga xam ne mooy lépp solo wala du tout le temps euh, day nekk loo xam ne solo goo xam ne manu la ñàkk déedéet moo tax mu ne mara rajulun am na benn góor waaw ñu da lool daa bokk tamit ci sutura yoo xamante ne bon li mu bëggoon lu baax la de waaye loolu lépp mu war ne xam tur yi tout temps loolu nekkul li nga xam ne objectif la léegi mu romb bi shi'bin fiihi uyaynatu min ma'in azba fa ajabathu li tibiha waaw loolu daal di ko yéem ndax teeyaayu ndox ma loolu it dañ ci xam ne du lit gis loo xamante ne nii lu tee la xéewalu yàlla gu yàlla def ci kaw suuf loolu yéem ko sopp ko loolu nekk lu ñu xaraamal parce que bu loolu lu ñu xaraamal la yeneen saa sax na ko yow lool sax nga def noonu dafa xaraamaa waroo koon a def voilà qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq la suñu boroom wax ca suuratul A'raaf waxal yow yonent way saa sa ana kan moo xaraamal taar taar bi nga xam ne bu yàlla bi nga xam ne moom la génne ngir jaam yi hmm? mooy nekk ci suuf yépp wa saxxara lakum ma fi samawati ma fi al-ardi jami'an minhu borom bi nee na dañu leen a tàggatal mbooleem lu nekk ci asamaan yeeg suuf yi mbooleem seen muy xéewal yi tukkee ci seen boroom tabaraka wa kon loolu moo tax al aslu fil ashyaa'i al ibaaha li nga xamante ne nii mooy cosaan ci mbir yi mooy dañoo laab non seulement tahaara waaye al ibaaha dañoo laab te dañoo nekk loo xamante ne nii dañoo dagan hatta yarida dalilu lu dul dalil ba dalil di ñëw nag di ñu wan ne ah tey lii borom bi nga xam ne moo bind lu ko soob di ci seppee lu ko soob moo seppee ci nga xam ne ñoo daganoon lii mu ne lii daganoon ci kaw noonu sinon bu loolu amul rek mooy cosaan bi la nit ki di àndal te ku ànd ak cosaan bi yaa am yaa am dëgg fekk ki nga xam ne mooy al muxaalif alhamdulilah kiy wuteeg yow indiwul loo xamante ne nii day toxal li nga xam ne mooy cosaan boobu euh, te loolu du ko teg cim xelam wala waxu sëriñ diw nee na wala moom moo xaraamal nangam loolu taxawul loolu du waxu ku xam dara wala ku ku ku conscient ci xam-xam <laughs> dagan naag daganul ci diine alquran la ak yonent bi alayhi salaam c'est fini waaw amul kenn koo xam ne am na am na habilitation ak fu mu man di toll di daganalal jaam yi wala di leen xaraamal kooku mooy yàlla kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeex na amul ku leen ñetteel képp kenn koo dégg muy wax loolu mooy dañuy leeral rek waxu yoneen saa ak di ñu ko indil ak def qiyaas bi nga xam ne moom moo ñu ko jàngal jeex na muy raisonnement par analogie ci loo xam ne feeñul ci alquran leerul ci ñun waaye mu ngi ci ndax maa faratna fi kitaab yi min shay borom mi nee na amul dara xam ne lu ñu bàyyi ci téere bi la waaw li nag suñu fi foofu lañ mën a gis waaye mu ubbil ñu buntu qiyaas boo xam ne nag da koy teg du affaire bànneex lay tegu déedéet ci alquran as sunna nga daal di ci ilhaqu far'in bi aslin eh, eh, eh, li illatin jami'atin baynahuma fil hukm da ngay jël loo xamante ne nii lu bees la ab branche ne yóbbu ko ci cosaan loo xam ne amoon na ba pare muy ci lu atte bu alquran ak sunna tegoon ba pare bu niroog moom lu tax li illati ndax tax tax boo xam ne moo leen boole ñaari mbir yooyee ci wàllu atte ñu niroo nga boole kon atte jox ko bii bu bees yi loolu mooy mbir mi needu nit ñay toog di xalaat mu leen neex man de je pense kon lii la war a doon ah ah Malik ah imam wax loolu ki imam Abu Hanifa imam Malik feeru ko ne ko waaw ah dañ def lool wala man boo man gisuma ko mu wax li déedéet loolu mooy la am na ñoo xam ne pour ñoom noonu lañ jàpp yëf yi mais loolu vraiment mooy gàttal la ñàkk fa <laughs> waliyasu billah rahmatullah alayhima déedéet <laughs> voilà kon mooy loolu du lu xaram voilà jullit romb fenn gis ah ouais quel beau pays quel bel euh, beau paysage ah endroit bi moom mu yéem la loolu du lu xaram voilà waa ji loolu la def bi mu rombee foofu xam nga léeg-léeg ngay tukki wala ngay kii romb fenn wala nga des kàll fenn foo xam ne nga way endroit bi moom hein nekk <laughs> xam ne toog ndox muy am ndox moo xam ne daal ruisseau buy daw comme bi Uyayna. mais su ko Uyayna la mooy boo xam ne du daw dafa nekk noonu léeg-léeg na nga rom foo xamante ni da fay dem mais affaire yi euh, dafay day rafet lool waaw masha Allah nga gis benn cours d'eau buy daw fépp nag lépp jant bi bu génnee sa daanaka doo ko xaw a gis di tape ci garab yi nga gis ay jën yu fa nekk di tëb ba ci kaw duggaat <laughs> doo dégg benn bruit amul oto booy dégg amul dara <laughs> waaw wasoon nañu daal fële ci Bretagne day sànn <laughs> waaw endroit tamit boo xam ne masha Allah ma ne fii de <laughs> temps moom xaw ma woon xadiis bi waaw yàgg na ëpp na euh, ma xool euh, waaw kooku euh, ma xool léegi mu mat vingt ans de waaw boo faag léegi waaw waaw lii mu mat vingt ans voilà fële ca al al Francia voilà boo xam ne tamit fu fu fu yéeme la woon endroit te loolu na ci suufu yàlla si foo xam ne noonu la mel ci euh, suñu dëkk réew yi boo demee senegal ak fépp ak yooyu euh, dans le Cap Skirring kii dugg ci ci àllu biñonaa bi léeg-léeg wala yenn yi yaay da naan mu way <laughs> fii moom <laughs> fii moom ma moon digal mbaa duma fi toog rek bàyyi <laughs> lépp sama gannaaw ah waaw waaye nag eh, eh, eh, kilifa taalibe warul di def ci loo xam ne dana yaakaar la koy teg wala bon jël ay décision yoo xam ne ci coup de tête la koy teg waaw moo tax bi ko lii lépp amee lool yéem ko mu ne ay man bu ma beru woon nit ñi toog fii ci xur yi waaye mu ne walan afala jamais waaw duma ko def mukk hatta astadina rasulallah sallallahu alayhi ma laaj digal ci mbir mii yonent mi alayhi salaatu waaw loolu gis nga buñ doon def nii saxaaba yi doon def ñoom nit ñi lañ meloon suñu dund neex kenn du dugg ci ay mbir te loolu mooy la bala ngaa def dara nga xam ci àtte bi yàlla nga delloo ko moom mii borom bi da leen mayoon loo xam ne keneen amu ko mooy ñoom bu ñu amee mbir yeneen saa salaam ngi dund ah eh, ñu daal di dem ci moom waaw daal di koy laaj waaw allahu akbar kon nag loolu la loolu ñépp war a def waaw. fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila bu ngeen xëccoo ci mbir te kii mooy lu bëggoon a décider la rek lu defoon waaye rawatina ngeen am masala wala lu ngeen wuti loolu ak sa bopp tamit mooy loo xam ne yow amoo ci lu la leer te lu la leer li mooy alquran ak sunna boo ko ci amul rek ah wala loo xam ne yaa ngi éviter delloo ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ñoom amoon nañ dem gis yonent sallallahu alayhi wasallam ñun bu dee yàlla euh, loolu physiquement mënuñu ko am na lu ñu may mooy fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ñi nga xam ne ñoo fi toogal yeneen bi alayhi salaam muy ahlu dhikr waa sikkar bu mag gi muy boroom xam-xam yi al ulama al aamiliin ah, li rabbihim ñooñu nga xamante ne rabbaani yi dem leen ngeen seet leen laaj leen leen ndéem xamu ngeen waaw bu ngeen xamul laaj leen ahla zikri ñooñee dem leen ngeen laaj leen waaye doo toog di def say say yoo xam ne jaarul yoon ba pare naan waaw ah, man je pensais déedéet loolu je pensais du la ci génne fasalu laaj leen ahla zikri in kuntum la ta'lamun ndéem xamu ngeen moom ba amee dut te saxaaba yëpp nii lañ doon def ma ne du ma jël benn décision waaw lu dul ma laaj yonent bi alayhi salaam ñu jox la ci benn exemple sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma keroog bi nga xamante ne yaayam ci la ndax yaayam tuubul woon jóge Makka ndax trêve Hudaybiya yi jàmmoo gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam amoon ak waa Quraysh ba taxoon dix ans de fee la waxoon fukki at yoo xam ne dañuy nekk ci jàmm ba mu amee ñenn ñi di profitoo surtout waa Quraysh ñu bari di jóge foofu di ñëw ci jullit ñi Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir seen mbokk yiñ fi xam dimbali leen defal leen dara voilà léegi ci la yaayu sayyidatu Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha ndax moom sayyidatu Aisha bokku ñoon yaay voilà euh, radiyallahu daal di ñëw jóge Makka ñëw Medina di laaj doom ji ngir mu teral ko Sayyidatu Asma ne moom duma ci def dara lu dul ma laaj Yonent bi alayhi salaam mu dem wax ko Yonent bi alayhi salaam suñu waroon wàcc aaya ya nekk suuratul Mumtahina wala Mumtahana laa yanhaakumu Allahu anil ladiina lam yuqaatilukum fid diin voilà banim jeexe aaya yooyu borom bi terewu leen ñi nga xamante ne leen ah, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim te jeexital ba inna Allaha yuhibbul muqsitin voilà ngeen di leen birru di def ñoom mbaax waaye di dagg ci seen alal yi di leen defal ndax borom bi daa bëgg ñuy doxale noonu loolu mooy lan la def dane ndax yaayam bi ko jur la de ñëw di ko laaj mu ngir mu daal di koy teral mu ne ko duma ci def dara dul ma laaj yonent bi alayhi salaam seetlu nga gis nga ñoom ñu doon deme moo tax amuñu moroom waaw ñun da ñëw di tëñëx tëñëxi di def ay affaire sans pour autant nga xam ci lan mooy hukmullahi wa sallallahu alayhi wa xamoo ci atteb yàlla taala wa hukmu rasulihi atteb ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag nga dem ba ci biir buñ la ñëwee di leen wax seen atte nga am problème waaw problème dégg ak jëfe parce que pare woo woon te ñoo fi dàq jàng ay naan Laxdari yi nee na walla borom Laxdari yi rahimahullah warul ci mukallaf muy def dara Hmm? lu dul moo xam ci àtteeb yàlla loolu lañ koy wax waaye kan moo ko jëfe comme niñ ko fi waxa wax bu jëfe jotee ku nekk jëfe lu la neex waaw ah, parce commerce bii moo xew gaa yi ngi am lu bari di amaase lu bari nga gaaw dugg ci tàmbali benn waaye bu xam diine gis la na laaj la xam ne affaire bi ñu dem la mais est xam nga ne sa affaire bi daganu la ah? dana ko awoy ah bul waaye baal li ngay wax waay nga ne mu expliquer la lu tax wax la ko ci alxuraan ak sunnaay dalil mais léegi nga am problème mu jëfe ko nag di seeti beneen koo xam ne moom il est laxiste day tay taylu wala xamul dara waaye de moom lañ jàppe oustaz ngir boo ñëwee hmm, mu daal di lay euh, daganal quand même affaire bi loolu garaaw na loolu garaaw na wal iyaazu billah gis nga kii dana man du ma def dara lu dul ma di ma ma laaj ndigal yeneen bi alayhi salaam waaw loolu nag yeneen saa salaam ñi ko fi toogal muy boroom xam-xam yi nit doo suufeel sa bopp doo xeet sa bopp doo nekk koo xamante ne nii li la yàlla defal tamit def ko sante ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewal sa euh, ni'maay boroom bi mu def la defal la na koy waxtaane bokk na ci waxtaane ko bu la defalee xam-xam ah comme le Seydina Omar ibn Abdul Aziz doon wax doon wax ñoom imaamu Zuhri que na boroom xam-xam yi nañu nañu nañu nañu taxawal ay jataay feeñ waaw parce que bu ñu feeñul loolu seen devoir la waruñoo toog ñu nëbbu parce que bu euh, moom laa la yàgg a wax gis nga li tax affaire yi caaxaan law parce que waa dëgg ñoo ñoo ñoo ñoo noppi waaw gis nga waa dëgg fu ñu noppee Iblis ci mbokkam dañuy occuper terrain bi waaw loolu la affaire bi doon wax naan al al as-saakitu shaytaanun axras ki nga xam ne dëgg daa daa toog daa daa daa toog ci dëgg noppi ci du ko wax waaw ba nit ñi di jëfe lu wuteeg dëgg kooku xeetu shaytaane la boo xam ne moom dafa muuma shaytaane bee day wax moom nag shaytaane la bu muuma la di ko acquiescer ay jëfam parce que tout le temps naan gars yi dañ naan bu doon lu baaxul la sëriñ diw wala boroom xam-xam diw dina wax ta mu ngi fi a waxul dara loolu day wane ne baax na kantaa yéen ñi nga xam ne démboo ñaa ngeen juddu topp leen ne seen amu ngeen àlloo di wax walla iyaazu billaah kon loolu dafa am solo ko wax waaw mu doon wax moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz di leen digal ñoom boroom xam-xam yi nañu seet xadiis yonent baay saa saa te di ko xamle voilà parce que réer du am lu daa am boroom xam-xam yi dañoo noppi wala dañoo toog jàngale wuñ aw kamaa qaal mu ngi sahih imaamul Buxaari voilà mu ngi sahih imaamul Buxaari rahimahullahu taala al mu koy indi foofu moom al imaam ci kitaabul ilmi eh, ba eh, ci wax ci wàllu xam-xam moom al imaam xaafizu dunya al Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa taala mu ngi fay indi yu am solo yooyu nga xam ne moom la Seydina Umar eh, ibnu Abdil Aziz radiyallahu taala anhu doon wax. waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la quoi waaye doo toog rek noonu eh, eh, bu la yàlla mayee lool ràññee la ci sa biiri maas eh, ràññee la ci xam-xam boobu tamit xam-xamam mais bu bu bu bul wàcc sa bopp tamit alhamdulillah bu ñu ñëwee tamit di la laaj bu fi nekk di jaay fausse modestie ah, laaj leen keneen te yow xam nga ne lii yow boo ko tontuwul keneen ki ngay wax maîtriser wu ko ah, yaa ko gën a tey léegi nag yow fair play nga bëgg fair play ba sànq nit ñi walla iyaazu billah non amoo ci droit bu boobaa masala bi ñëw na walillahi alhamdu wal na nit ki ñëw na am lu mu bëgg a def ne ah man de duma def dara lu dul nga ñëw am na nit ñoo xam ne loolu lañ mel te yaa subhaanallah xam nga nit bul xeet kenn waaw bul xeeb kenn de am na nit ñoo xam ne dañ leen di gis nii ah ci biti nii seen apparence da am bo ah gars yi moo xam naa mais attention de <laughs> attention de dëgg la ci biti nii am na loo xam ne lu sariya ay tere loo xam ne seen biti nii dañ koy def dañ ko leen di gis rek xam ko parce que bu dee jigéen la goo xam ne euh, mu waay peut-être tamit li tax defu ko. mooy loolu it lu am solo la xamul ne farata la nga ne ma loolu ba jigéen ko xam ma ne la attention de ñu bari xamuñu ko parce que ñoom fi ñu jóg ak fi ñu juddoo ak milieu yooyu même bu dee milieu religieux la masuñ leen a wax lool te ñi ñu fa gis ñëpp ñu naan ñooy modèles yi ñoo gën a màgg kenn du ko ci def dañuy musóoru jeex na kanta li nga xam ne mooy xijaab gu mag de kenn du ko fa def kooku te ñee eh, def yi ñu koy def sax seen musóor yooyu tekkiwul ne ak tagaloog yooyu tekkiwul ne farata la même ni ñu koy kiiwi ci ñoom kooku mën na màgge noonu di meesu jàpp ni mees dara newu ci parce que kenn masula dégg ko wax mais nag du raw benn julli du ko raw waaw wala bu amee lu ko ci rëcc dina fexe ba kii lépp béru diineem lépp da koy toppatoo waaw boo gisee nii rek yow da ngay foog ni ah am déedéet xam naa moom alors que attention de esprit diine bi mu yor léeg-léeg ak conscience bi mu ci am même bu dee ne xamul ah xamul xam nañ ko mais ni mu nawe diine jéeg fonk ko ba léeg-léeg am na yoo xam ne bu ci amee dut day laajte ji ba pare li tax lii nag laajtewu ci yi may wax nii parce que dafa nekk yoo xam ne xelam du ci dem du xelam du ci dem ah parce que moom ni mu ñundoo fekk gars yi loolu lépp fa am sukk bu ñëwee nag war a def loo xam ne lu bees la ba su ko gis fenn bu boobaa day laajte te bu boobaa du laaj n'importe qui dina laaj koo xam ne jàpp na ne xam na waaw kooku gis nga conscience boobu am bari na ñoo xam ne ñu ngi muuru ñu ngi kii amuñu ko am ah amuñu benn conscience ci loolu waaw dañuy def rek <laughs> wal iyaazu billah waaw léegi bu euh, euh, loolu laa leen wax ne am na ñoo xam noonu lañ mel dañ naan la man ah damaa jàng ba pare pare naa sama étude sauf que liggéey bi ma war a def de biñ may proposer ak bi ma kii affaire assurance ak nangam ak nangam ak nàngam te loolu daal man comme que wóoruma ak yii moo taxoon ma bëgg a xam xoolal kooku yow léegi yow bu la yàlla euh, defee nga xam loolu mu laaj la fekk yow la laaj mais amoo droit naan eh, waaw loolu de soxna si xanaa nga seet kii rek diw xam nga diw te yow yaa gina tay ne diw moomu siiw na nii ñu naan oustaz la ñu naan nii muy toppatoo yenn yi ci wàllay wàcce kaamil ak nangam wala yu mel noonu mais yow yaa gën a tay ne amul xam-xamaa ah. yaa ko gën a tay yow yàgg da koo dégg xam nga ko léegi nga balancé ko waa ji ne ko demal ci moom mu dem ci moom waa ji ah loolu loolu yow liggéey li am solo moom mooy yéene bi rek yow daal mooy boo ko amee fa nga koy dugal xaalis bi moo am solo waaw masha Allah yal na yàlla barkeel yow yaa ko tey kooku gis nga bu defee liggéey boo xam ne baaxul yow mi toog foofu bépp bàkkaar yow da koy am te ndax yaa ko tey gis nga leen saa bu wàññi ñëwee daf koo tontu wax ko li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moo jaaru voilà ne ko ah <laughs> ne ko bul def xaata fal waaw bul def waaw bul def lool waaye dañ ciy jàng kon yow bul daw sa responsabilité bu la ko yàlla tege. dañ ciy jànge leneen que ne boroom xam-xam bi boo nee diw bul def lii l'islam bu la nee bul def lii da lay ubbi leneen opportunité du la bul def ba pare bàyyi la doon mu xamal ko ne fi fa inna muqaama ahadikum bokk wa bokk na li tax taxawaayu kenn ci yéen fii sabilillahi ci yoon yàlla afdal moo gën min salaati yi fii bayti sabayna ama moo gën mu julli woon ci këram soixante-dix ans voilà mooy biñ ko nee bul def lii am nga loo ko proposé te loolu yarkat yu bari surtout ñi nga xam ne dañu yor ay xale suñu classe yi ñu bari lool lañ xamul waaw surtout ci wolof yi léeg-léeg parce que éducation euh, daa laaj yeewu daa laaj xam-xam daa laaj yaatu diine ya yaatu dënn ba pare xam ay mbir xam nan ngay yare waaw du da ngay tëjal bu xale yi porte ba pare tëjal leen lépp doo am dara lu leen loo leen remplacer boo leen nee doo ngeen fi seetaan lii du ngeen fi def lii du ngeen fi jouer du ngeen def lii ngeen te après nga bàyyi leen noon léegi yow tëdd sa néeg wala nekk fële nekk sa téléphone ñoom nga bàyyi leen di sàlli mais ça c'est une solution nga foog mais c'est pas une solution mais lan la def defal te tamit doo ñëw rek di leen def loo xamante ne nii yow après de toute façon loolu du leen jariñ dara mooy rek pour occuper le temps noonu kese loo xam ne ñoom ci seen bopp dinañ xam ne lii amalu leen benn temps benn njariñ loolu du boo leen ne bu leen def li occupé leen ci loo xam ne lu am njariñ la voilà waaw kay loolu dafa am solo du ngeen fi seetaante la léegi nag bu baax na léegi il faut nag nga mën a am sa temps nag ne léegi aywa léegi nag fay leen télé bi teg leen kenn du fi seetaan lii léegi nañ leen dem euh, ci parc ba wala nañ leen dem daal di def benn tour voilà daal di dem yu mel noonu waaw def ay jeux def ay atelier ci mbedd mi foo xam dañuy dem foo xam ne centre la boo xam ne man nañ fa def yooyu wala dem ci ci ci parc boo xamante ne bu yaatu la waaw ñu def fa yoo xamante ne euh, voilà loolu euh, loolu foog nga man koo def bu ko defee ñoom bu ñu leen nee defu leen am na leneen loo leen def loo waaye bu leen eh bu ngeen seen entraînement maa ngi dem ñëw maa ngi demaa ah. waaw te amul leneen loo leen ne def leen ñu ngi booy tëj buntu bi te Eh, gone yi dañu muus dañ naan tëj buntu bi ak doyul bu ñu xamee ne am nga oto waaw dañuy taxaw ci buntu bi di xool garage bi oto bi ndax jàll na bu oto bi jàllee ba ñu gis ne seen bàyyi moom dugal na deuxième yéeg kii ba ne feew ñu ñëw tëj dëkk bi taal li ñoo leen doon tere parce que yaa leen joxul leneen boo ñaatee naan du ñu dégg mais yow parce que yow yaa tax duñ dégg voilà moo tax yeneen saa sam sharia lool la bu leen def waaye mu ne ko fa inna bu xamal nag loo xamante ne nii non seulement lam naroon a def du lu bon de waaye lu ko gën fuuf mu ngi fi ndax des booy nekk ci yoonu yàlla moo gën nit ku ne woon këram soixante-dix ans di jaamu yàlla saway ba pare mu tegal ko ci ne yéen wax ak ñépp sax ndax bëggu ngeen yàlla jéggal leen dugal leen aljana mooy lan urzu fi sabilillah voilà nga gis tamit dañ cee xamee mooy ñu la laajee mbir tekkagul ne ñu ma laajee man li may tontu rek mooy loolu man naa leen tontu ci loolu mais gin ko mooy itmaam gin koo yaatal léeg-léeg nga doo am jot nga tontu tontu bu xaw a gàtt mais boo xam dina leer waaye léeg-léeg tamit di bokk na luñ la laajee nga tontu loo xam ne lu gina a gudd liñ la laaj voilà xam nga rek da ne woon daa laaj yeneen saa saam bala may def lii di beeru fii waaw mënoon na ñëw rek na ko bul def parce que loolu am na lu ko gën mooy lii mais mu tegalaat leen ci leneen ah ndax bu ngeen borom bi jéggal leen seeni bàkkaar dugal leen rajo unzu fi sabilillah xare leen ci yoonu yàlla. man qaatala mu tegaleen beneen information fi sabilillah ku xare ci yoonu yàlla fu waaqa naaqa wajabat lahul janna allah kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne méthode jàngale la yoo xam ne nañ ci bàyyi xel hmm? nañ ci bàyyi xel eh, wallahu taala aalam kon xadis bi xadis la bu am solo di wane gënee lu jihaad ak li nga xam ne mooy aadabu ashaabi rasulillah muy tegginu saxaabaay yonente bi alayhi salaam yi ñu doon tegginoom ñoom moom nga xam ne doo ñoon dugg ci mbir noonu saa ñu laaj ko ci li nga xam ne Abdullah mooy lan la ci lan lañ ciy def lan la leen kii xelal waaw lan la leen kii xelal waaw kon loolu daa nekk am solo kon nit boo amee kilifa ñi ko fi toogal mi boroom xam-xam yi eh, nga seet leen waaw wax eh, laaj ko ci ah man de lii laa bëggoon a def ah voilà bu dee nag daa jar loo xam ne tamit lu euh, sëriñ bi war ko suturaal na suturaal affaire bi voilà mais yii moom gëneel la yoo xam ne ñëpp ko soxla te tamit dina le fait yone saa sa wax ko ñëpp xam ko ci dañ koy xam ne tamit wéet ci yooyu nekkul lu xaram comme ni ñu gisoon ci baabul euh, uzla euh, ci ngëneel yi nekk ci uzla ak wéet waaye waxoon nañ lam nay inconvénient te waxoon nañu ko wallahu ta'ala alam kon tey dañuy yem lii ñu ñëw ñu gis hadith mille trois cent